mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa ñu ngi dellu si waat ci tawfiqu borom bi azza wa ci sunu darsa tawxid bi ñuy amal suba gu jot ci sunu téere bo di charx baadu fawaidi surati alfatiha mu mel ni sunu dars bi moom mooy juróom-ñaareelu dars bi bu ko defee ñi ngi nekkoon doon ànd ak borom téere bi doon ànd ak boroom téere bi ci di way di gis mbir yi nga xam ni saar wu màgg di suratul fatiha daf ko làmboo gisoon nañ ni saar la woo xam ni làmboo na tawxid te muy kennal borom bi tabaraka wa ci mbir yi nga xam ni daf koo jagoo ci ay jëfam ak moomeelam ci jaamu biñ ko war a jaamu ak it ci ay turam ak melokaanam waaye kadalika gisoon nañ ne it saar la woo xam ni dafa làmboo ñaari xeeti ñaan yépp te muy duaa ul ibaada ak duaa ul masala waxoon nañ ne du aa duwaaul ibaada mooy mboolem xeetu jaamu yi nga xam ni rek sunu boroom lañ ko war a defal loolee des koy tuddee ñaan ndax jooxe bi ko jàmbi di jooxe di ci yaakaar yool fa borom bi tabaraka wa taala beneen bi mooy duwaaul masala mu nekk ñaari xaaj moom muy sàkku ajo su fekkee aajo ga ngay sàkku kenn amut kàttanam kenn yoru ko kenn moomu ko kudul borom bi azza wa kon bu boobaa day nekk jaamu yàlla sàkku ajo foofu te muy tudd ñaan day nekk jaamu yàlla waaye nag bu fekkente nekk na loo xamante ni nii des koy mën a jëmale ci mbindeef mu ñaareelu xaaj bi bu boobaa nag faawu charte yi daja ca waxoon nañ ne le yi mooy lan an yakuna xayan mu nekk aji dund xaadiran mu nekk aji teew qaadiran mu nekk ku am kàttan yasma mu nekk kuy dégg bu ko defee nag borom téere bi daal di ci teg mu ne wa fiiha isbaatu risalaat wa dalika li anna muqtada qawluhu rabbil aalamiin arrabbu huwa allazi yuslixu cibaadahu wa yurabbihim wa muqtada tarbiyatuhum an yursila ilayhim arrusul li hidaayatihim wa tarbiyatihim wa haada huwa muqtada rububiya mu ne nekk na ci saar wi muy suuratul faatiha saxal ak firndeel li nga xamante ni nii mooy yónni gu mu yónni yonant yi te muy risalaat mu nete te loolee nag ma nga nekk loo xamante ni nii dafay aju dafay làmboo ca wax jooju muy wax rabbil alamin maanaam anam yi nga xamante ni nii tomb yi nga xamante ni nii mi ngi ci saar yi muy suratul fatiha te muy teg tele yónni gi nga xam ni sunu borom azza wa jal yónni na ko yonante yi xam ngeen ni am na ci kuréel yi ci nit ñi ñoo xam ni dañoo weddi dikkub yonante yi ñooñee mooy ña nga xamante ni nii ñoom la ñuy tuddee wala ñoo tuddee seen bopp ay philosophe muy falasifa yi ñoom nee nañ yonant benn état la état spirituel boo xamante ni nii nit ki def ci élevé dafay àgg ku fa àgga rekk ñu ne yonant la te xam ngeen ni yonant mooy koo xam ni sunu boroom moo ko tànn wàccee ci moom wax yu digal ko pour mu jottali wax yu joojee loolu nag tax ba fals falasifa yooyu weddi li nga xamante ni mooy annubuwaat muy akuk yonant kon boo ñëwee ci rabbil alamin dafay tegtale yónni goo xam ne sunu borom yónni na ko yonant rabbil alamin mu ne rabb mooy kan huwa allazi yuslihu ibadahu wa yurabbihim mooy ki nga xam ni mooy yéwénal di baaxal ay jaamam di leen yar baatu rabb dafa am maana tarbiya mu ne te muqtada tarbiya boobu tarbiya googu la muy tegtale la muy ëmb la muy wundu an yursila ilayhim rusul li hidayatihim wa tarbiyatihim mooy mu yónni ci ñoom ay yonant ngir yonant yi gindi leen gindi leen ngir yonant yi yar leen xamal leen jàngal leen mu ne wa haada muqtada rububiya kon loole maanaam mooy la rububiya di tegtale rabbil alamin borom mbindeefi buuru mbindeefi ki leen di dundal ki leen di orienté ki leen di yar kon da leen di wàcceel xéewal yi nga xam ni ñoom dañ koy jëfandikoo pour seen jëmm waaye tamit xéewal yi nga xamante ni nii ñoom it dañ koy jëfandikoo pour seen ruux ndax doomu aadama ñaari élément yooyu ñoo ko composé yaram bi ci biti ak bi ci biir kon loolu benn la ku mel ni ibnul qayim rahimahullah daa dinay tudd ci saar wi rek lu tolloog juróom-ñetti point yoo xamante ni nii dafay saxal yónni gi nga xamante ni nii sunu borom daf ko yónni yonant yi ci benn saar wi rek mangoog ginnaaw bi mu tuddee rabbil alamin mu tekki arrahmaani rahim mu yërmande mangoog yërmande xam ngeen ni arrahman mooy yërmande gu yaatu gi arrahim mooy yërmande gi nga xam ni moom la sunu borom di eggee ci jaamam ya nga xamante ni nii moo ko sop kon loolee dafay làmboo lan yërmandeg gindi leen yërmandeg teg leen ci yoon bi nga xamante ni nii dañ ciy texee àdduna ak alaxira te loolu mi ngi jaar lan mi ngi jaar à travers yonante yi kadalika maliki yawmi diin yow yawmi diin ki nga xam ni mooy buuru mooy boroom bés ba nga xam ni mooy bésu fay bi ñan lay fay ay jaamam ci lan la leen di fayee ca lañ nekkoon ca ay jëf moo xam lu baax wala lu safaanoo ak lu baax la waa kon jaam yooyu nan lañ xàmmeewee ne lii mooy li baax ba ñu mën koo jëfe ràññee ne lii mooy lu bon bañ mën koo wattandiku ci yonante yi yónni bi mu yónni yonante yi yonante yi jàngal leen loolu bu ko defee nag yow mu diin bi egsee sunu borom nag daal di fay jaamum yooyee nga xamante ne nii kat defoon nañ yiw mu fay leen yiw ñi fattoon seen nopp nag wet di féttërlu wonoon ginnaaw yonant yi mu fay leen tamit jëf ju maanaam jëf ju méngoog la nga xamante ni nii moom lañ jëfoon wala fay bu méngoog la nga xamante ni nii moom lañ moom lañ jëfoon kon maaliki yawmi diin kadalika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dafay saxal léegi tamit li nga xam ni mooy nubuwaat day saxal risalaat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muy lan ak jaamu yow dong la ñuy ci yow dong la ñuy sukkandiku waa nan lañ mën a xàmmee ni ñuy jaamoo yàlla julli kan moo ñu koy jàngal koor kan moo ko jàngal aj kan moo ñu ko jàngal yonant kon gis nga kazalika aaya boobu tamit dafay saxal la nga xamante ni mooy yónni gi mu yónni yonant yi ma ngoog góor gi continue ba léegi mu ne wa min muqtadal hidaaya ihdina siraatal mustaqim mu ne kazalika ihdina siraatal mustaqim bokk na ci li nga xamante ni dafay làmboolan saxal akuk yonant mu ne ndax lan laa yumkinu al ihtidaa ila siraat al mustaqim illa bir rusul alayhim alsalaatu wassalaam kon nag fa fiiha isbaatu risalaat mu ne ndax gindiku moom ba tegu ci siraatal mustaqim mënut a nekk lu dul yonant yi ñoom ñoo fi jaar ma ngoog sunu borom yónni leen ñu gindi jaam yi orienté leen gis nga ko won leen yoonu siraatal mustaqim mangoog kon gindiku ci suraatal mustaqim mi ngi jaar ci intermédiaire lan intermédiaire yonante yi mu ne kon kadalika gis nga aaya boobu tamit daf ca nekk lan daf ca nekk saxal la nga xamante ni nii moom mooy risaalaat muy yónni gi mu yónni yonante yi kon gis nga ci sunu bindu tey bi gis nañ ci ay point ay tomb yoo xamante ni nii yu xaw a yaatu la yuy wone sax gi nga xam ni sax na ko yónni gi ñu yónni yonante yi kon suuratul fatiha saar la woo xam ni dafa làmboo ay preuve ay tegtal yuy saxal yónni ki nga xamante ni nii yónni nañ ko yonante yi kon bu ko defee dañuy daal di teg foofu sunu baaraam rek ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu